<laughs> suuf ko wax jii nii xam nga imaam Ibnul Qayyim rahimahullah dina wax wax joo xam ne xaw naa jege lii mais xawul mais bokkul <laughs> mais <laughs> dina ci yow mooy al-qawlu as-sadis al imaam al-Hafiz sept wax la waxoon juróom-ñaari wax ñu ngi ci juróom-benneel bi. ba léegi est-ce que man naa ne wala man na nekk mu ne ixtisaasu nahyi bimaa yusbagu bil mu'asfar li wuruudi nahyi anhu wala yumna'u maa subiga bi ghayrihi min al-asbaag waaw mu ne bii nag juróom benneelu wax bii te wax bii nii moom la ko mel ni al imaam ash-Shawkaani tànn rahimahullah mu ne ikhtisaasu yi mooy gis nga yeneen saa saam yi ñu fi gis hadith yi tere sol yu xonq yépp ah, lenn la li ñu ci tere mooy li nga xam ne dañ koo cuube bi mu'asfar mu'asfar waxoon nañ la produit la boo xam dafa xonq waaw moom xonq lay def daf xonq tur mu ne loolu la boobu lañ tere ndax yonent ndax ndax tere gi nga xam ne da cay ci xadiis boo xam ne day tere lool mu ne waaye terewuñu ñu tuube ko leneen ci yeneen façon tuub yi yi nga xam ne dinaa ko xonq mais bokkul ak bi nga xam ne day tur tur tur day tur waaw <laughs> kon loolu euh, nii la léegi mu ne al qawlu saabi am na lu ci teg mais loolu taxul joo kii mu ne al qawlu saabi léegi juróom-ñaareelu wax bi te mooy mujj bi mu ne taxsiisul man'i bi thawb alladhi yusbaghu kulluhu lii mooy waxu imaam <laughs> mu ngi nii di ñëw moo ma ne woon imaamul Xattaabi li wax xaw na niroo mais wuti na mu ne mooy taxsiisul man'i ñii dañu ne non c'est que euh, tere giñ tere lu xonq lenn la mooy dañ koo jagleel bi sawbi alladhi yusbahu kullu mooy yére bi nga xam ne lépp lañu cuub bu xonk cuub cuub loolu lañu loolu lañu tere wa amma ma fihi lawnun axar ghayru al-ahmari ha ah min bayaadin wa sawaadin wa ghayrihima fala waaw ñii ñu ne non c'est que yeneen may sa saam ni leen gis tere yu xonk yi yeneen xadiis yi li ko wax te moom ñu gis mu sol lu xonq léegi nag affaire bi yëpp loolu la léegi xaaral xam nga xam nga yaay dégg léegi nag mais gars yi lii ñu wax nag ak li ñee li yi wax ne lu xonq la soloon ñoom dañ koo dégg ne lu xonk loolu mooy daa amoon lu xonq mais lépp xonq loolu <laughs> ñoom ñu ne dañoo jage tere gi ci yére boo xam ne dañ koo cuub lépp mu xonq loolu lañ tere waaye daal yére bi nga xam ne kantaa yére bi nga xam ne daa am yeneen couleur yu ci am du lu xonq comme yére boo xam ne daa am lu xonq am lu weex am lu xonq am lu ñuul wala am lu xonq am lu vert am leneen ak yeneen ci façon couleur yi loolu garaawul ñu ne nag ci kaw nii la ñuy yenn xadiis yi nga xamante ne nii wa ala dalika tuhmalu al ahadith al warida fi al hullati al hamra fa inna al hulal fa inna al hulal al yamaniya ghaliban takunu dhat takunu dhat khutut humr wa ghayriha waaw léegi mu ne ñii ñu ne ci kaw nii hadis yi ngay dégg yi ñu fi wax Seydina Abu Juhayfa bu buntu bi Seydina al-Bara ak moom Seydina Abu Juhayfa bi ci tegu ak yeneen yëpp radiyallahu anhum seen hadis yooyu dañ koy yenn ci ne hadis yooyu yëpp kenn yonent bi saa saam daa sol complète bu xonq lenn la lii la mooy xonqul woon tuut xonq cur cur cur daa amaale woon yeneen ndax xunalul yeneen yi waaw mooy comme yi nga xam ne moom lañ doon jëlee yaman di ko ko indi li ci ëpp woon da doon am ay rëdd yu xonq rëdd yu xonq yooyu nag la doon am ne beneen couleur la doon doon mamaa lay rëdd yu xonq léegi nag añu wax gi wax benn couleur rek ne lu xonq la woon mais jubluwu ci ne daa xonqoon cur imam alhabna xajar mu ne qaala ibn al-Qayyim al imam ibn al-Qayyim daal imam ibn qayyim ibn Taymiyya bi pas ibn Taymiyya bi ñu doon wax al-Majd ibn Taymiyya al-Majd al-Majd ibn Taymiyya al-Majd ibn Taymiyya mooy maamu sëriñu imaam Ibn Qayyim voilà muy Ahmad al-Harrani bu siiw bi mooy bu ñu nee imaam Ibn Taymiyya rek ki ñu Shaykhul Islam rahimahullah kooku maamam lañ doon mooy borom Muntaqal Axbaar kooku maamam moo référence la woon ci ngiru Hanbali mooy al-Majd ibn Taymiyya waxuma ko kii nag. sët bi la kii nekk taalibe muy Ibn al mu ne qaala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya waaw bu ko jaaw rek imaam Ibn al-Jawzi ba léegi Ibn al-Jawzi liñ gisoon sànq non kooku Ibn al la surtout Ibn Sayyidina Abu Bakr la radiyallahu anhu kii al imaam Ibn al-Qayyim al mu ne moom nee na kaana ba'du al-ulamaa <laughs> mu ne am na ci lenn ci borom xam-xam yi koo xam da doon sol yére boo xam ne dañ koo cuub lépp lépp ko ba pare yazamu annahu yatba'u sunna quoi moom mu jàpp ne mu ngi dox mu ngi topp sunna wa huwa ghalat loolu njuumte la fa inna al-hulla al-hamra min burud al-yaman wa burud al-yaman la yusbahu ahmaran sarfa wala sirfa mu ne kooku <laughs> borom xam-xam la de man Imaam Ibnul Qayyim maa ko boo xam ne lépp rek moom mu tar ba pare jàpp ne mu ngi doxal sunna waaye kook dafa juum loolu juumte la ndax kat complète yi mu dégg yu yonent bay saa saam doon ko sol ca hadith yi yooyu yaman la doon jóge te burdo yooyu doon jóge mante yooyu doon jóge yaman yooyu nekkuloon loo xam ne xonq xonq cur cur cur cur la doon doon xonq kese kese dara du ko rax du loolu waaw imaam al-Hafiz mu ne kaza qaal mu ne ah imaam Ibnul Qayyim ne dii la ko waxe <laughs> léegi bon fii la yemal affaire ba après bon wax na li imaam at-Tabari wax moom nootal lan la kii ba pare mu ne amaana waxu imaam at-Tabari boobu mu nekk huitième wax parce que bon euh, léegi imaam Ibnul Qayyim lii mu wax nii Euh, dafa xaw a problématique tamit moo tax après bon nañ wax imaam imaam imaam Ibn al-Kii li mu wax imaam euh, euh, Ibn al-Hafiz wax la bon premièrement imaam Ibn al-Qayyim li wax dafa problématique moo tax boroom an-Nayl muy al imaam ash-Shawkaani rahimahullah <laughs> al-Yamaani <laughs> ni mu tontoo imaam Ibn al-Qayyim quoi. <laughs> waaw moom mu ngi juumloo benn borom xam-xam boo xam ne loolu doon sol alors que kon moo ko ne daa juum <laughs> ñëw léegi ci imam eh, eh, ash-Shawkani yu saway eh, al imam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ash-Shawkani moom nag yàggul ah imam ash-Shawkani ay côté mille cent euh, euh, kii nu mu tudd euh, kii quoi année année yàggul mille deux cent cinquante ci hijriya la génn àddina hein ci la génn àddina moom moom moom moom moom moom il n'est pas yàggu quoi <laughs> mais après insha allah <laughs> dina dinañ ñëw dinañ euh, moom imaam ash <laughs> li nga xam ne moom la parce que mooy ay mille huit cent ay mille huit cent trente et quelque quoi <laughs> côté yooyu la génn àddina waaw <laughs> mille huit cent trente ay trente quatre jëm yooyu xam nga kon kook yàggul noonu <laughs> ñun ñu ngi deux mille mais ça y yàggul ma non par rapport ak ay imam al-Hafiz na Hajar mais yàggul mille deux cent cinquante ci euh, euh, alors que ñoom imam al-Hafiz na Hajar ay huit cent cinquante deux saa yi xam nga ne loolu yaa une très eh, eh, sori léegi nañ ñëw kon ci imaam al-Hafiz nañ continuer après ñu ñëw ci imaam ibn kii Shawkaani li muy tontoo imaam Ibnul Qayyim ci lii mu ne waajooju daa juum boroom xam-xam boobu daa juum te burdu yooyu dara newul woon euh, xonq cur cur cur daa ay rëdd la woon yoo xam ne day amul xonq ak yooyu mais doon woon xonq lépp xonq quoi doon yeneen couleur la ci doon léegi Eh, imaam al nañ ñëwaat ci imaam al-Hafiz Hajar mi ñu limal juróom-ñaari wax yi léegi bi mu waxee waxu imaam al Ibn al bi lim ne kadaa qaal sa loolu al imaam imaam Ibn Hajar rahimahullah defe naa être convaincu ci waxu imaam Ibn al-Qayyim bi quand <laughs> moo tax mu ne ah kadaa qaal noonu da la ko wax am nga boroom xam-xam léeg-léeg du tout temps rek képp ko wax ci ñoom it. ñu gis ne man buñ àndul ci li nga wax léeg-léeg dañuy souligner yoo xam ne yow boo bu dee xam nga seen wax da ngay xam ne sa waay àndul ci loolu de même bu dee tay jëlul euh, taawam ngir wane luy wane ne man d'accord ma ci waxam ji mais comme wax ko moo moo tax loolu am solo te loolu boo loo kuy waxe noonu ba xamal ne waa ji borom xam-xam la wala ku prudent la ku xam wax la mooy kuy jottali ak sëriñ wala koo xam ne dañ ne borom xam-xam la wala même bu dee ka koy jottali xam am na xam-xam ne kooku du du n'importe qui. buy jottali waa waaj am na yenn yu wax yoo xam ne moom du ci engagé wu bokk bu xamee neen eh saa lii moom lii ma ko bëgg a jottaleel moom te <laughs> mu ne la ah nee na de <laughs> ah sëriñ bi de nee na loolu nag bokkul ak xam nga loolu da nga non gars yi loolu la ñuy wax ma ne la non waxuma yooyu comme ni koy déggee tout le temps waxuma lool de waxuma koo xam ne moom jottali mooy métier te xamul mais nag daa miin di jottali. <laughs> taxawul keroog keroog puudar <laughs> nee nañu <laughs> y a quelques jours matul semaine waa ji nee na day jottali nee nañ jàng lixlaas comme yu mel noonu quoi di tëj nañ jàng lixlaas ak yu mel noonu ah sëriñ bi nee nañ jàng nu mel nii la ko waxee quoi. nañu ah nañu sëriñ mee naa jàng nañ nañ nañ jàng faatiha la jëkk a wax wala xaw ma ñaata faatiha ne waaw faatiha nag ku ko <coughs> ah, bismillah alhamdulillahi rabbil alamin <coughs> mu ne nañ ci teg xaw ma ñaata euh, fukki lixlaas xaw ma ñaata lixlaas daal <coughs> waa ji jottalikat bi ne ah sëriñ bi nee na nañu ci teg wax lixlaas yi mu wax mu ne lixlaas nag ku ko xamul mooy tabbat yadaa gaa maa kii moom kii sekk doon wax sekk sekk sekk sekk sekk daal rafi fi ghafarahu llahu quoi sekk daal rahimahu llahu taala eh, mooy waxuma sekk mbooro de sekk mi doon wër ci di di te xumbaloon Sénégal <laughs> xaritu taala jaañ <laughs> Ousa Seck euh, moom kam waxoon na tane parce que moom Ousa Seck da ne moom moom wax moom da ne fii mu ne bari na yambar yoo xamante ne nii bu ñëwee ci mbooloo noonu lu mel noon la ko waxee woon jàppootu maa ko dama ko gëj bu yàgg bu ñu dégg xaw ma kañ la <laughs> ba mu gëjee déglu loolu. buñ ñëwee ci mbooloo ñu ne nañ leen jàng fukki lixlaas nga dégg benn nga dégg leen nga dégg mu yambar mu naan lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas bi ba mu mat fukk mu ne <laughs> waaye kooku kooku à la limite à nañ jàng fukki lixlaas man na ne ah dañ ne nañ jàng lixlaas kon naa ne lixlaas kooku à la man nga bon mais <laughs> lixlaas mooy tabat ku xamul euh, lixlaas mooy tabat ya daan ak moom moom moom taa gën a see garaaw léegi mooy li doon wax foofu mooy boroom xam-xam du tout mooy waa jottalikat lañ doon wax foofu boo xam ne defu ko métier te xam na wala sax moo xam ne mooy métier la day ànd ak sëriñ diw mais xam na euh, te nekkul un benn wii wii koo xam ne buñ nee wii mu ne wii du xool ndax est ce que liñ koy jottaloo jaar na yoonam jaaru yoon wala est ce que wér moom bu dee ne kooku melul noonu moom xam na léeg-léeg te tamit mu nekk koo xam ne euh, bon xam nga am na ñu xam ba pare mais dañuy jottali loo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ñu liy wéru te tamit du ñu wane dara ci seen wax luy wane ne ñoom de xaw nañ cee désengagé wu. Abdullah loolu nag dina pëtëxal taalibe yi nga xam ne dañoo jàpp ne ah waa ji de ku xam la Serigne ba moom waxuñu ko waaye diw it ku xam la bu doon ne am na erreur xanaa nañu ko wax nga pëtëxal ñeneen en erreur. li ma doon wax naan boo seetloo boroom xam-xam léeg-léeg bu dee mooy jottali ki nga xam ne sawaay mii ah sawaay sawaay <laughs> day jottali waaye <laughs> bu waa waxee loo xam ne wiru mu war koo jottali ah waa nee na de <laughs> waaw nee na de ah toxal nañu nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, nee nañu nee na mooy day jël précaution ay précaution yoo xamante ne nii ki xamul du ko jël moo tax imaam al bi mu waxee li imaam Ibn al-Qayyim wax ba pare parce que lu tout le ngay mën a taxaw ne bon lii d'accord ma ci te lii way tax wala lii nii day wane ne lii day wane ne dëgëru lu tout le temps ngay wax la moo tax mu nekk ah bi mu taxalee imaam waxu imaam Ibn al mu nekk daa qaal <laughs> ah naka nii da la ko wax waaye imaam al imaam al-Shawkani moom. yemul ci kaza xaal ji moom moom moom <laughs> li imam Ibnul Qayyim wax loolu il faut il faut ñu nekk loo xam ne dañ koy lijjanti waaw woon naa la amul waxu kenn koo xam ne moom dafa nekk wax koo xam ne kenn du ko luñ ba luñu baña baña <laughs> léegi imam al-Hafiz kon bi mu waxee kaza xaal imam Ibnul wax li nga xam ne moom la waxoo pare mu ne wa qaala tabari mu ne al-imaam at-Tabari yi nee na ba'da dhakara ghaaliba ginnaaw bi nga xam ne ci la tudd li ëpp ci wax yi bi muy tudd euh, wuute bi am ci est sol lu xonq mën naa nekkam déet mu ne alladhi araahu mu ne imaam at-Tabari yi teg ginnaaw bi mu ne man de li ma gis mooy jawaazu wala jawaaza lubsi thiyaab al-musbagha al-musbagha ah ah bi kulli law mu ne man daal li ma gis mooy possibilité naan yi sol. yére bi nga xam ne bépp yére boo xam ne dañu ko cuube nuñ ko mën di cuube rek mooy couleur bu mën di nekk waaw illa sauf que anni la uhibbu lubsa ma kaana sauf que nag man bëgguma sol loo xam ne mushabbaan wala mushbaan bil humra loo xam ne dañ ko imprégné mooy xonq cur cur cur la loolu man bëgguma ko wala lubsal ahmari mutlaqan mooy loo dañ ko cuube xonq xonq lépp waaye tamit sol loo xam ne lu ñu xonq lu xonq cur ci lu ñu doyal zahiran fawqa siyab teg ko ci kaw sama yére yi mu feeñ loolu daal li kaw ni hi laysa min libaasi ahli al-muru'a fi zamanina imam at-Tabari nag dangay rek lu am solo moom waxul ne mu ne li tax bëgguma ko noonu sol lu xonq noonu teg ko ci sa kaw yére mu feeñ noonu moom kese wala loo xam nañ ko cuube xonq moom kese mu ne parce que nekkul so colu col kooj boroom mbañum ruus yi mooy ñi nga xam ne ay modèle lañu ñi nga xamante ne euh, euh, ay ay ay mooy boroom xam-xam yi ci suñu jamono waaw jamono ji may dund moom euh, du du loolu moo tax daal ma ma xaw loolu man daal gënalu ma waaw fa inna muraa ziyi zamani min al muru'a ma lam yakun isma mu ne nag ndax dafa di bàyyi xel col ko mooy apparence vestimentaire waa jamono ji ñi nga xam ne mooy boroom xam-xam yi bien sûr loolu dafa bokk ci mbañum ruus ma lam yakun isma fekk loolu noonu nekkul bakkaar bien sûr <laughs> gisoon nañ xadiis Sayyidatu Aisha bi yonent may saab salaam maa xuyyira tànn loowuñ yonent may saab salaam diggante ñaari mbir lu dul la gën a yomb lay def lay tànn maalam yakun isma fekk lu la gën a yomb nekkul bàkkaar moo tax moom mu ne ah di xool nag waa Murwa mooy dawul fadli boroom gëneel yi nit ñu baax ñi jaamukatu yàlla yi ni nga xam ne noonu la ñuy soloo jamono ja ngay dund ànd ak ñoom di soloo nañuy soloo fekk la soloo nekkul li nga xam ne mooy bàkkaar loolu ci ci ci muru ala bokk mbanum rus waaw waaw akbar léegi nag bi mu waxee lii mu ne fa maalam yakul isma mu ne wa fi muxaalafati ziyi darbun min ash-shuhra te bu boobaa waa ngëneel boroom xam-xam yi jaamu ko yàlla yi ci jamono ji di soloo noo xamante ne du bàkkaar nuñ leen xame la yow nga ñëw di solo lu wuteeg ñoom nañuy solo façon siiwal sa bopp la ak wane sa bopp parce boo ko defee ñëppay xam ne ah diw kat melul ni nit ñi melul ni boroom xam-xam yi melul ni wala bopp wute naag ñoom ci lii moom moom lii moo ko tënk ne daal moo tax euh, soppul daal sol loo xamante ni sol lu la bu bëgguma sol daal loo xam dañ ko cuube lu xonq lu xonq wala loo xamante ne nii lépp lu xonq la teg ko ci sa kaw yéeg parce que moom jamonoom lool moo tax imaam al bi mu lii mu wa hadha yumkinu an yulaxasa minhu qawlun thamin mu kon lii de man nañ cee jële daal di koy tënk ne lii de mooy xanaa huitième wax waxu imaam at bi rahimahullah hmm? ah ah léegi lii nii insha allahu taala léegi nga ne ma lan moo gën a dëgër ci yow ma ne li gën a dëgër mooy premier wax bi te loolu non seulement ñoom Seydina Ali ibn Abi waaye ak ñim limoon ñëpp waaye mooy xadiis yi ñu am nii moo gën a dëgër fopp yeneen xadiis yi nga xam ne te gis nañ leen problème yi ci am di di ŋàññi xonq wala yu mel noonu walla yooy kanta al misaratul euh, al bi sëynal sayyidina baraan yi waxoon ne bokk na ci yu yonent bay sa tere mooy euh, mayasir yi loolu noonu bokku la bii mayasir ak teg la mooy al misaratul hamra waaw parce que mooy bi muy wax moom sayyidina al baraan amarana nabi sallallahu alayhi wasallam bi sab'i wa nahana tere leen juróom-ñaar digal leen juróom-ñaar tere leen juróom-ñaar bokk na ci lim leen tere an lubsil xariiri wa dibaaji wal qasiyi wal istabraq wal istib wal istabraq wa mayaasiril xumur miisaratul xamra mooy benn bi mayaasirul xumur mooy pluriel bi loolu mooy ak teg la xam ne ci soit la doon doon bu pare ma tere lool te du moom kese du lu mu jagloo moo tax fii Seydina Al-Bara ne yonent way dañu koo tere ak teg la boo xam ne borom xam-xam yu lu bari mooy booy toog ci fas wala gëléem wala loolu li nga xam ne da nga koy teg muy nooyal. loo xam ne ci suwaa la doon doon li ëpp ba pare xonq yonent bay saasaam daal di koy tere loolu bokkul ak bi ci kon insha allah li gën a dëgër mooy lii wax bu njëkk bi que ne loolu jawaaz loolu dafa man a nekk ndax yonent bay saasaam moo ko wax kantaa yi ñuy wax naan kiiwu seytaane la ak yooyu yëpp loolu yëpp hadith yooyu imaamul Hafiz Ibn Hajar bi mu ëndee li ci suuf mu ngi koy jéem a boole di di expliquer yooyu mais. doy na ci explication mooy xadis yooyu wér voilà <laughs> comme niñ ko gisee moom ci boppam ni mu ko leerale xadis yooyu wérul moo tax ñun vraiment euh, bon euh, manoon nañ def li mu def ah, wax li mu wax xaw a kii bon moom noo koy déggee wala kii seytaane daa bëggul xonq yooyu dama naan loolu daa wérul te moom ci boppam moo ko wax <laughs> imaam al leer nañu li yëpp wérul kon nag loolu dañ ciy doy lool lool kenn wérul léegi nag mu des benn affaire lii imaam Ibnul Qayyim wax. léegi nañ seet boroom am nay naylul awtaar waaw muy al imaam al ash-Shawkaani rahimahullah miñ la doon ne ay année mille huit cent la génn àddina ñu ay mille deux cent cinquante ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> bi muy saraaloo xam nga imaam al al Majd ibn Taymiyya dafa def ginnaaw kitaabu salaat kitaabu libaas mooy sixième téere <coughs> Allah non mooy cinquième téere kitaabu salaa moo doon quatrième téere après nag mu def kitaabu libaas léegi nag bi mu defee kitaabu libaas indi fa suñu xadiisu Seydina al-Bara bii waaw indi fa xadiisu Seydina al-Bara ibn Aazib bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi imaam comme que téere boobu di Muntaqal Axbaar ah al imaam al naw ash-Shawkaani moo ko saraatu dëkk naylul awtaar min asraari muntaqa al axbaar ah boroom xam-xam la boo xam ne yemee nit la <coughs> bu màgg sax ci ñu mujj ñi bokk na ci ñi gën a màggam waaw al imaam ash-Shawkaani te usuuli la woon en même temps ak moom moom masha waaw <coughs> bi muy saraa loolu nag ci la indi. di luñut nag waxu imaam Ibnul Qayyim bii nga xam ne moom lañ gis sànq imaam Ibnul Qayyim imaam al-Hafiz Ibn daal di koy toxal ne la imaam Ibnul Qayyim imaam al wax jooy mais <laughs> xaw na cee am mu ne <laughs> shawkaani mu ne imaam Ibnul Qayyim nee na lii de la wax qaala Ibnul Qayyim nee na mooy bu wax li ñu waxoon rek galata man danna annaha kaanat hamra bahtan laa yuxaalituha gayruha wa innama al-humra al-hamra burdaani yamaaniya mansuujaani bi xutuutin humr ma'al aswadi ka saa'iril buruudil yamaaniyya wa hiya ma'ruufa bi haadhal ism bi'tibaari maa fiihaa minal xutuut waaw wa innamaa waqa'at shubhatun shubhatun min lafdil hullatil hamraa mu ne Imaam Ibnul Qayyim nee na ah, nee na de moom sax li mu wax waxu sax qaala dana waqad zaama Ibnul Qayyim waaw ma xam-xam bu ne beneen boroom xam-xam ne zaama xam nga zaama bu alquran ne zaama alladhina kafaru an lam yub'asu zaama mooy nee naay foofu mooy ñu ngay wax lu li am ne zaama ñu ngay as ngay ngay ñu ngay ñu ñu ngay ñu ngay ñu ngay avancé wu ci loo xamante ne xamuñu ci tus waaw ñuy wax ñu naan an la yub'athu quoi ñoom daal kenn du leen dekkil <laughs> suñu boroom ne mukk balaa wa rabbi <laughs> wa rabbi wat naa ko ci sama boroom man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la tub'athuna wat naa ne des na leen dekkil summa la tunabba'unna bimaa amiltum ginnaaw bi ñu xabaare li nga xam ne moom ngeen doon jëf wa dhalika ala allahi yasiir suuratu Taghaabun te loolu yomb na borom bi mais zaama zaama mooy wax na nee na mu ne zaama Ibn al-Qayyim anna al-hullata al-hamraa imaam Ibn al-Qayyim ne nee na hullatu al-hamraa burdaani ñaari burdu la yamaaniyaani yoo xam ne yaman lañ leen doon defar mansuujaani yoo xam ne dañ leen doon ràbb bi xutuutin ak ay rëdd yoo xam ne ay ay traits yoo xam ne xumur yu xonq maal aswad da doon ànd ak lu ñuul wa galat wa galata mu juumloo man qaala annahaa kaanat hamraa baxta wa galata mu wa galita wala wa galata man juum na képp koo xamante ne nii qaala dafa ne annahaa képp koo xam ne da ne que ne yére yooyu ñu wax ci ne yonent may saa saam da ko doon sol juum na nag képp koo xam ne daa jàpp ne eh, mooy def na erreur quoi <laughs> mooy kooku moom héréeral nañ ko moom waaw mooy juum na mooy xata moom fii xata waaw xalita te juum na bu nee xallata nag mooy juumloo na xalita te juum na nag waaw man xaala képp koo xam ne nee na xalita yaxlatu xalatan fa huwa xalit kon mu ne wa ghalita man qaala te juum na képp ku ne annaha kaanat hamraa baxta képp ku ne yére yonent may saa saam doon sol dafa xonqoon cur kooku juum na qaala mu ne wa hiya wa imaam al-Qayyim da nee na wa hiya ma'ruufa xam la ci tur bii ca waa Yaman waaw léegi nag mu ne bi mu waxee lii nag ne imaam Ibnul Qayyim mu ne imaam Ibnul Qayyim lii la wax léegi nag imaam ash-Shawkaani ne wala yaxfaaka waaw anna as-sahaabiyya qad wasafahaa bi annahaa hamraa wa huwa min ahli lisaan ah mu ne yow miy dégg wax yii ma la koy toxalal ne imaam Ibnul Qayyim a ko wax soyons objectif kese xanaa mooy loolu <laughs> nañu wax te yàlla tax aywa déglu leen fii yow nëbbuwul ci yow aji dégg gi kene saxaaba bii di al-Baraa laa wax radiyallahu anhu qad wasafahaa naka noonu Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i ci bi ñuy gis xadiisam après insha allah jotaay bii di ñëw ku ci nekk ku la neex mën nga wax ci moom ba muy ne yonent may saa saab ko gis mu sol da koo melale bi annaha hamra ne li mu sol dafa xonq wa huwa min ahli lisaan te sëy nal balaa ci waa langue bi ñoom ñooy waa ahli lisaan ñooy waa bu langue bi da ñoom ñooy référence référence langue arabe mooy yonent may saa kay saxaaba waaw léegi ku bokk ci ñoom bi Seydina al-Bara naka doon bu doon moom dong sax doy na képp waaye Seydina Wahb ibn Abdillah Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhuma ku nekk ci ñoom ne yonent bay saa lu xonq la sol ah léegi nan nga mën a jële lu xonq lool ne lu xonq voilà bon du lépp xonq daa ay rëdd yu xonq la après daal di amaale lu ñuul mu ne wal waajib laa wax déglu leen man imaam Ash-Shawkani ma wax leen ma ne li war alhamdu ala al maana al haqiqi wa huwa al hamra al bat mu ne ma ne li war mooy ni ko saxaaba bi waxe ne dafa xoobu wax jooju ni mu ko waxe ñu jàpp ko yenn wax ji loo lekk ne li yonent may sa sa soloon dafa xoob a wax coy la def loolu mooy liy war loolu mooy li nga xamante ne mooy al waajibu li war wal masiru ila al majaazi ani kaw naa ba'd ahmar duna ba'd la yuhmalu dhalika al wasfu alayhi illa li mu li mu mu ne Kantaa nga ñëw di bàyyi fi li nga xam ne mooy xaqiqa bi di dem ci majaas xam nga wax ju ne ak langue day am sens propre ak sens figuré mais bala ngay dem ci sens figuré sens propre moo jiitu waaw mooy wax ji buñ ko waxee ni ñuy njëkk ñëw ci xal yi ak li ñuy dégg ci làkk bi waa làkk bi mais loolu la ñuy njëkk dégg bu dee loolu daa dàqu mënu nekk ñu door a xalaat. saas boo xam ne mooy bi ca leneen lu mën a joxe moo tax mu ne <laughs> léegi nag bàyyi nag li nga xamante ni di jëm ci naan majaas di seet loo xam ne sens figuré ah waaw mooy lenn li daa xonqoon leneen li xonqul loolu kenn du ko yenn ci li nga xam ne moom la saxaaba bi wax dafa leer loolu daa am lu waral leneen lu ñëw di ñu wan ne jublu ci lu xonq cur il faut loolu am ba pare waaw waaw mu ne fa in araada zalika léegi nag mu ne bu dee imaam Ibnul Qayyim de daa bëgg a wax ne anna zalika maana al xulla alxamra bu dee daa bëgg a wax moom ni mu tekkee xullatul xamra complet bu xonq mooy beneen yéere la day ñuul mais amaale ay yé yu xonq bu dee loolu la lu ci jublu lughatan ci wàllu làkk ne loolu ci ci làkku arab loolu lay teg fa laysa fii kutubil lughati ma yashhadu la zalik waaw amul ci téere langue yi maa leen ko wax man ibnu man man man man man Shawkani ma ne téere yi làkku arab yi dictionnaire yeeg maajim yi ci nu mu euh, euh, maajim yi mooy ci nu mu tudd euh, yi nga xam ne ay delluwaay la ñoo lisaanul arab ak ñàngam ak yeneen ak leneen lu la neex waaw as-sihah ak ñépp yu mel noonu langu arab yi ak ñoom ñoom même ñoom boo demee ci ñoom ay siiba way yeeg yooyu amul dara ci seen téere yeeg seen yoo xam ne day dëgëral lii nga xamante ne moom la imaamul qayyim ibnul qayyim bu dee loolu la ci jublu que bu buñ nee complet al-hullatul xamra mooy yére la boo xam ne daa am ay rëdd yu xonk kese mais xonqul tur loolu amul benn ci téere lu koy lu koy lu koy ci làkku arab amul. waaw fii kutubil lugha ci téere arab euh, làkk bi langue bi maa yashhadu li daalik loo xam ne day appuyer di témoigner li nga xam ne mooy waxam jooj bu dee loolu la ci jub wa in araada anna daalika haqiqatan shar'iyya fiha fal haqa'iqu shar'iyya la tasbutu bi mujarrad ad-da'wa kanta côté langue buñ ko tegee nee kon ci côté langue loolu moom waxam jooju mënuñu koo jàpp parce que ci wàllu <laughs> amul téere ci téere lu xay lu dëgëral waxam waaw téere langue bi dara dëgëru ci waxam kantaa nag buñ jógee ci ndax loolu la xaqiqatu lughawiyya xaqiqatu shar'iyya ci sharia lañ ne kon bu dee tox boobu bi gën a terre à terre muy côté xaqiqa lughawiyya teg nañ ko ne léegi nag mu ne wa in araada bu dee neen moom imaam Ibnul Qayyim rahimahullah daan nam mu ci waxam ji am na daalika que ne lii mu wax ne complet bu xonq loolu lay fekk yére bu ñuul la may rëdd yu xonq bu dee loolu moom mu ngi ko teg ci ne lii mooy xaqiqa shar'iyya ci wàllu sharia moom fiiha que ne loolu la loolu lay haqaa'iqu shar'iyya euh, euh, réalité yi nga xam ne mooy ci wàllu sharia la tasbutu bi mujarradi da'wa loolu kenn du ko saxal ci ay woote woo te lii mu wax ni mooy kom que dara dëggalu ko woote woo lañ ko mën a tudde <laughs> man imaam Shawkaani waaw kon nag ma ne déglu leen ma wal waajibu hamlu maqaalati dhaalika as-sahaabi al-arab li annaha lisaanu wa lisaanu qawmihi mu ne kon nag lii dëgg laa te war mooy saxaaba bii di albara bu ne yonent bay saa salaam wa qad fi hullatin hamra gis naa ko mu sol complet bu xonq mooy bu xonq cur ndax buñ dee xonq xonq lañ ci jublu du beneen du bu ca waaw loolu mooy li war waaw waxam jooju am saxaaba bi ko ci làkku arab buñ nee xonq luñ jublu ci xonq arab du ne la xonq ba pare ndekk xonq bi mu ngi ci jublu loo xam ne daa am ñuul loolu xamuñu ko ci loxa maa leen ko wax man ak Shawkaani amul ndax làkk boobu léegi ndax moom ala lughatil arab nañ yeen waxam ji làkku arab mu jox la beneen possible mu ne fa in qaala bu dee ne da nga ne wala imaam Ibnul Qayyim da ne wala aji wax ji jàppale waxam da ne mais innama fassaraha bi dhalika tafsir lil jam' bayna adilla waaw moo doo da ko da ko da ko da koo firee nii mais bon pour xonkul woon xonk cur parce que day da bëgg a dajale yi mais na boo lee lool nga wax ah dañ naan fa maa kaw kawni kalaam mu ne fa maa kawni kalaamihi aabiyan an zaalika même bu dee waxam bañ na ko li tasriixihi bi taxliiti man qaala innaha alhamra albahr parce que moom moom juumloo na ki ne dafa rouge parce que boo nee boole ñaari dalil yi mooy am na ñu ne daa rouge lool am ñeneen yuy wane ne boo rouge boobu des na te lool xam nga mooy wan mooy hadis bi mu doon wax sànq. bi Rafi' doon wax dañoo ne woon ci ci ci ci ci andoon ak yonent bay saasaam ci ab gàdd ci ci ab tukki mu gis ci suñu euh, rawaaxil yi suñu gëléem yi ak suñu convoi yi mu yu xoox ay yoo xam ne ay rëdd yu xoox te yére ay yoo xam ne ay ay ay ay yére wala ay majj yu mel noo xam ne dafa am ay rëdd yu xonq yeneen bay saasaam ne lu tax ma gis ci yéen euh, euh, xonq bi daal di leen noot nee na ñu di ko dindi bay am ci suñu génneem yoo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo rëcc daw xam nga xadis boobu waxoon nañ la premier maanaam problème xadis boobu nag bu dee loolu la bëgg a booleeg lii loolu la lay wax ne la moom de toute façon imaam Ibnul Qayyim ruus kii bi bañ na ko waxam da koo bañ parce que mu ngi juumloo ki nga xam ne da ne dafa xonq xonq cuur waaw mu ne kon bu boobaa laa malja ilay waaw <coughs> loolu soxlawuñu ko parce que mën nañoo boole xadiis yi li imkaanil jam'i bi dunihi kama zakarna comme ni ñu mën a boolee xadiis yi saa lii mu wax comme ni ñu ko tuddee waaw léegi <coughs> après mu ne bon xullatul xamra bi même moom buñ ko yemee ci li mu wax day dàq li mu wax waaw waaw parce que fii asnaa'i kalaamihi min inkaari sallallahu alayhi wa sallam ala al qawl alladhi alladina raa ala rawaxilihim aksiyatan fiha xutur mooy xalis bi ñu la sànni ne même ne moom dane léegi kon mooy yooyu euh, saxaaba bi albarahat bon rouge bi muy wax mooy rouge boo xam ne bon dafa ñuuloon am ay rëdd yu xonq daan la mais lool moom ci waxam imam waxu yonent bay saa salaam boobu noonu biñ fi waxtaan mais da doon tere loolu na du saxaaba yi dañ ne loolu lañ yonent bay saa salaam la gis ci convoi yére yu ñuul am ay rëdd dafa no ay yére yoo xam ne am ay rëdd yu xonq mu ne lu tax ma gis xonq bi daal di leen noot nii xad ghalabakumul humr wala yu mel al ahmar léegi ngeen ñëw ñu ñëw di ko dindi ba am gënee ñu naaw mais loolu boo nee loolu noonu yonent saaba yi gaaw dindi yonent sallallahu alayhi loolu la sol mooy la nga doon bañ fële xonq tur parce que am na xadiis yu daan da koy tere léegi kon fii nag xadiis bi nag wax ji wax ji daa seem mooy hadith yooyu yëpp gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon loolu la imaam al Qayyim euh, imaam ash-Shawkani wax c'était pour euh, euh, ñu xam que boobu même bu dee siiw na am nañu bari loolu la ñuy wax mooy imaam ash-Shawkani bon wan na nañu wax jooj lu jara seetaan la te imaam al-Hafiz Ibn wax jooj da cee àndul moo tax mu naan kaza qaal waaw ah lii de la ko waxee moo tax ba muy nootal sax daa nootalul waxu imaam al Qayyim bi voilà. mais moom taxawu ci comme nii imaam Shawkaani yi taxaw walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon ci kaw luy jeexal lañ waaw kon li nga xam ne mooy insha allahu taala wal ilmu allah ndax loo allah da li nga jàpp ne yow tegtal yeeg yooyu foofu nga gis ne moo gën a dëgg mais tegtuwul ne waxu keneen ki walla moom du baax ba faw waaw li nga xam ne moom lañu gis ginnaaw dalil yeeg wax yeeg lépp mooy waxu Seydina Ali ibn Abi Talib moo gën dëgër ak ñi ànd ak moom te wax joon moom la imaamu Nawawi radiyallahu anhu Abdullah moom la dëgëral fii ci Riyad bi moo tax mu tudde ko buntu bi waaw baabu istihbaabi thawbi al abyadi wa jawaazi al ahmar buntu sopp sol yére bu weex wa jawaazil ahmar ak possibilité sol lu rouge lu xonq waaw bu du loolu bu du lool àdduna si doonu ko woon tudde noonu ba pare indi ñaari xadiis yoo xam ne loolu lay dëgëral waaw te mooy suñu xadiis bi eh, kon insha allahu taala wax boobu nga xam ne mooy wax bu njëkk bi imaam al-Hafiz Ibn waxoon ne mooy wax bu njëkk ne al mutlaqa que dafa possible ci luñ joyal mu ne woon jële nañ ko Seydina Ali